jaam bu jigéen a doon jóge nee téye ci loxoom xëcc ko taxaw fee am soxla bu koy wax mu taxaw di wax ak moom fekk demul moom du dem waaw fekk demul parewul dem du jidéew di ko wan ne maa damaa yàkkamte damay kii way gaawal pare déedéet waaw loolu waaw in kaanal ana gisoon nañ ko ci Riyad de bay sama loxo bi waaye yow damay yow maa ngi nekk ci kii yaru yow faatu yow daway font quoi man maa ngi nekk ci yu kii war a kii nga nekk fi di ba wax sa wax yu kesaw kesaw yi wal iyaazu billaah déedéet waaw waxatuma la nga ñëw di yooyu yëpp day wane kooku sax yi demal seeti feneen way ah kon <laughs> mooy di wéttali ñi nga xam ne ñooy àndandoo bi lekk ak ñoom waaw mu ne wa jawaazil mashi bil layli lil haaja waaye dañ ciy jànge possibilité dox ci guddi gi bu dee aajoo ko wala ndax Zayd ibn Thabit di ko Seydina Anas Seydina Anas yonent ba la saa saa moo ko jox digal ne ko seetal ma ku ku ku lekk ak man neew ko yow miy ñëwal mais da koo wax seetal ma mu génn te loolu mu génn ci guddi gi la fajar jotagul voilà loolu mooy dox boobu nga aajo voilà <laughs> waaw li am na Zayd ibn Sabit maa kaana ndax mu ne te Seydina Zayd ibn Sabit tamit biñ demee woo ko dafa ñëw voilà te ci guddi gi la mooy fajar gi jotagul mu a ndax Seydina Zayd ibn Sabit maa kaana yabitu ma an nabi sallallahu alayhi wasallam nekkul voilà dañoo dem te man maa ne riwaaya imaam Ahmad de imaam An-Nasaa'i bi rahmatullahi alayhi dañuy wane ne imaam Seydina Yonent bi saa sax moo dox digal bi Seydina Anas mu dem seetal ko ko mu xëdd la voilà. Hmm? mu ne wa fiihi bokk na liñ ciy jàngal imaam al-Haafiz ala as mooy dajaloo di bokk di xëdd waaw mu ne wa fiihi bokk na li nga xaman mooy xëdd ensemble loolu man nekk la. waaye it ma ne nit ki day am qualité yu baax di bokk di partager suñu repas loolu daa bokk ci makaarimul axlaaq loolu maa ko ci dolli voilà di te lool dugg na ci li wax sànq mooy mu mu aakala geeg yooyu mooy eh, li nga xam ne ay tëddaangee jikko di man di eh, bañ a nekk nit ko day égoïste siis lu mu am pour moom kese la jàpp ne oh waaw bu tegee bu waree lekk nii di xool est ce que kenn ñëwul ak yu mel noonu yooyu day waree kii moom fi mu toll mu ngi ci caniveau yi quoi. waaw moom bakkanam moo ko noot voilà di bokk li nga xam ne lekk la même bu dee lu tuuti la voilà parce que Seydina Anas la mu andi woon daa yoo andi ngir lu yonent sama yàlla saa saa dama na xëdde waaye mu loolu li muy tuuti tuuti mu dem ne ko woowal ma koo xam ne day ñëw bokk ak man mu ne kon lii dañ ciy jànge dajaloo ci di xëdd mu ne wa fiihi husnul adabi fil ibaara waaye dañ ciy jànge eh, eh, li nga xam ne mooy ay teggin ci taalibi war a tegginu buy wax ci mbiru sëriñ bi ak mbiru ko man di doon voilà ndax sayd li qawlihi ndax waxu sayyidina zayd ibn saabit saabit radiyallahu anhu dane tasaharna ma rasulillahi sallallahu walam yaqul nahnu wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam <laughs> waaw mu ne le fait que mu ne ñun de xëdd nañoo ndawal yàlla li saa sam mu def yenn ndawal yàlla saa sam mooy cosaan li moom moo doon xëdd ñun ñu ànd ak moom te waxul ne ñun ak ndawal yàlla li saa salam daal dinañuy xëdd <laughs> voilà kon loolu daa nekk ay façon waxin yu am solo yoo xam ne léeg-léeg nit ki en bi nga xamee fi mu toll ci ka façon li muy waxee waaw waaw te loolu dafa am solo yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na koo gis bàyyi xel lii ma lay wax même bu dee am na yeneen borom xam-xam yooyu gis ñuy def le contraire mais koo gis lépp lu jëm ci mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu du ko jiital ci du jiital kenn ci moom waxuma ñeneen yi dañ koo def ci tayef noo déedéet waxuma lool ndax ñoom xaasaahum waaye xatta ni ñuy waxe bu ñuy tudd wax yonent ne yonent yàlla ibrahim alayhi du ñu wax mukk ne moom ba pare tudd yonent bay saa saam door a julli ci ñoom ñaar déedéet même bu ñu ko tuddee dañ naan alayhi wala nabiyina wa alayhi assalatu wassalaam wala wa yu mel noonu njëkkee yonent bi alay saa saam ci kaw képp kenn képp koo gis loolu noonu la mel ci ay waxam ay kiiwam nga gis ne tout le temps xamal ne non saa yi hatta détail yooyu bu ko xeeb parce que loolu day waree lu rii ci ginnaaw moo tax gis nga saxaaba yi ni ñu doon waxee tasaharna ma'a rasulillah yonent bi alay saa saam laa ñu àndal moom mooy cosaan bi ñun ñu nekk tabaa waaw waaw ah, waxul ne nax nu ñun wa rasulullahi ñun ak ndawal yàlla li ana man mii ak ndawal yàlla li déedéet ndawal yàlla moo doon xëdd ñu ànd ak moo tax Seydina Umar eh, radiyallahu anhu ne yonent bari saa saam ak Seydina dañ doon waxtaani ci guddi gi man ma nekk ak ñoom ah, <laughs> waaw neewul ñun ñëpp dañ doon nekk di waxtaan déedéet waaw déedéet kon nag loolu waaw moo tax mu ne walam yaqul nahnu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lima yushiru lafdul ma'iyya bit-tab'iyya ndax boo nee maa ànd ak loolu day war a ne dañ cee toppoon yow doo cosaan waaw dañ cee topp waaw Allahu akbar ah waaw waaw Allahu akbar waaw waaw wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi marji'u wal ma'ab hadis bi nag am na yeneeni njàngat yoo xam ne man damaa foog ne daal nañu ko bani parce que moom laa la doon wax bi ci jataay bële ne bu ñu ko yokkee de bu ñu ci duggee dugg dugg dugg dugg dugg dugg dugg dugg dugg ruusa ruusa ruus ah man na jël lu bare bare bare bare bare bare bare waaye nag bu dee ne dañ cee yem nii man na eh, ci kii quoi eh. wallahu taala la waaye dañ ciy jànge beneen affaire bala ma ko fàtte mooy teel a yonent bale saa saa fajar da ko doon teel julli ci jàll yenn waxtu yi loolu dañ ko ciy jànge parce que bi ñu noddee mu arrêté xëdd gi julli ñaari rakka daal dem ci jàkka ji ñu noddu ñu daal ñu iqaam mu daal julli kon Euh, day wane ne ci xalas kon la doon julli lu ëpp daal ci ay xaalam moom alayhi salaatu euh, wassalaam euh, oh, léegi man nañu yem noonu quoi waaw mën nañu yem nii insha allah ci xadiis bi waaye kom ni ma la wax moo ci nekk nag waaw <laughs> waaye lenn loo xam ne tamit al imaamu Shaafi'i Hmm? rahimahullah eh, eh, eh, kii al imaam al xaafid ibn Hajar da koo wax mu nekk lu ama am solo waaw lu ama ama ama ama ama ama ama ama am solo mooy dane min al bid'a imaam al xaafid ibn Hajar ci al fath min al bid'a al munkara ngir dàq wax ji doon wax sànq def benn laps de temps xëcc wala euh, am na laps de temps mooy def benn zone tampon diggante julli fajar ak arrêté xëdd ñenn ñi ñoom dem ba waxuma la lool sax mooy julli fajar gi lañu avancé comme fajar gi ñu ne cinq heures du matin la woon ñoom ñu ni ko qua quatre heures quarante-cinq nee ngir gën a wóoral al imam al hafiz mu ne min al bid'a al munkara ma uhditha fi hadha al zaman min iqaa'i al-adhaan ath-thaani qabla al-fajr bi nahwi thuluth thuluth bi nahwi thuluth saa'a fi Ramadan Abdullah wa itfaa'i al-masaabih allatii ju'ilat hmm, alaamatan li tahriim al-akl wash-shurb 'alaa man yuriidu as-siyaam za'man mimman ahdathahu annahu lil-ihtiyaat fi al-'ibaada wala yu'lamu bi dhalika illa wala ya'lamu bi dhalika illa ahad an-nas wa qad jarrahum dhalika ila an saaru la yu'adhdhinuna illa ba'da al-ghurub bi daraja li tamkin al-waqt za'amu fa akhkharu al-fitra wa 'ajjalu as-sahur wala as-suhur wa khalafu as-sunnah falidhalika qalla 'anhum al-khayr wa kathura fi wa kathura fihim ash-sharr wallahu al-musta'an Allah <laughs> waaw lool ak yaa alhamdulilah <laughs> mu ne bokk na nag ci bidaa yi nga xamante ne yu ñu war a ñaawlu la yu ñu ñaawlu la waaw yu ñu ñaawloo ñaawloo ñaawloo ñaawloo ñaawlu ñaaw waaw yi nga xamante ne moom la gaa yi xewal ay ay bi xewala jàpp ne ñoom ñoo gën a mel ni seen jëf ji day wane ne ñoom ñoo gën a xam wal iyaadu billah wal iyaadu billah laa wax la hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim waaw léegi mu ne bokk ci bidaa yi nga xamante ne moom la gaa yi xewal léegi lan la yu ñaaw yi maa uhdisa li nga xam ne xewal nañ ko fii hada zaman ci suñu jamono te moom 852 la génn àddina ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun ñu ngi ci 1446 xoolal moo tax bidaa sawaay bu leen yaakaar ne tay la xew de non non non non non gaa yi yàgg dañuy liggéey ci bidaa ji sawaay waaw léegi. mu ne li ñu lan la moom min iqa'il adani sani ñaareelu nodd bi waaw parce ñaari nodd moo am te loolu dinañ ci ñëw masala boobu même du masala bu yaatu waaye am na ñu naan bon benn kese ay nangam mais loolu dinañ ci taxaw ci inna bilalan euh, euh, saydna kii kana rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu'addinan hadith bi ci tegu te muy bu mujj bi bu ibnu umar bi radiyallahu anhu yonent bay sallallahu alayhi wasallam dafa amoon ñaari noddukat bilaal wa ibnu umm maktum yonent bay saa saam ne inna bilalan yu'adhinu bilay fakulu washrabu hatta yu'adhina ummi maktum lekk leen ngeen naan ba ni nga xam ne ci ngeen di dégg noddu ibnu ummi maktum abasa doon wax ci suuratu abasa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw léegi loolu dina ñëw foofu mooy beneen azan boobu mooy ñaareel bi nga xam ne moom boobu bu fajar gi di jot la mooy wane ne fajar gi xaar na kuy xëdd na nga lekk waaw da nga leen neen ak lépp luy luy dox waaw te boobaa képp kuy julli fajar na julli ñaar rakkaay fajar yi waaw waaw léegi mu ne loolu ñaareel boobu bidaa bu riigu gi ñu def mooy ñu daal di koy xëcc waaw waaw min iqa'i adan qabla al fajr bi nahwi thuluth sa'a lu tollook un tiers waxtu wi fi ramadan comme ñu jël Euh, li nga xamante ni mooy quinze minutes waaw wala vingt minutes avant fajar ndax vingt plus vingt plus vingt mooy vingt plus vingt égale quarante plus vingt égale soixante mooy mooy cent bu dee ñoom noonu lañ ko dégg vingt minutes wala quinze minutes wala bu tolloog boo maywul ñiy wax lii imsaak bi kat xat na xam si na aaya quinze minutes yooyu ñu jël ko waaw daal di teg foofu li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy nodd bi bi nga xam ne boobu moo doon nodd fajar gi allahu akbar ba pare ci ramadan weeru ramadan nag lañ koy def bu dul ramadan ñu def correctement wax mbir mi julli ji ñooñu ñii imaam alxaam na xajar bi wax niroo ñoo xam ne xam nañ leen ci suñu jamono jii dund ak ñoom ñoo xam ne fii ci France nee nañ dañuy woyofal nit ñi heure julli yi mel ni ñoom ñoo gën a arhamur rahimin moo gën a yërëm jaamam yi borom bi wala ñoom ñoo gën a yërëm jaam yi borom bi wal iyaazu billah même bu dee xam naa ne jubluwuñ ci noonu waaye seen wax mooy jëmee ak seen jëf moo jëmee loolu waaw nga ne bon ko acet yi day xaw a metti buñ naree bàyyi julli timis yi ci gée yi yenn heure yi ak fajar yi léegi ngeen soppi waxtu dëgg bi xëcc ci timis gée bi ngir ne ngeen yi léegi ñuy julli avant l'heure nga foog ne loolu woyofal la wal iyaazu billah fajar gi day jot bu yàgg gaa yi yóbbu heure bi après bien après waa léegi kuy xëdd nag daal di euh, basé wu ci seen heure yooyu nga ne da nga koy yombalal wal iyaazu billah ñoon moom ñun gis nañ leen xam nañ leen te liir nañ fa ñu ko binde woon léegi nag dégg naa ku fa demati doo ko gis xam naa daa flagrant parce man bu ma ko ñëppee dégg ka ko wax gëm naa li mu wax waaye mbir mi dafa invraisemblable woon ne yi ci boppam ñoo bind ci seen site yi di leeral ne ñoom ñoo ko def ak ak exprès ngir woyofalal nit ñi moo tax ñu placer julli yi noonu xëcc euh, julli gée bi surtout ci été bi la doon tomber surtout yooyu koor gi xëcc ko fajar bi ñu xaw koo repousser man loolu ba ma ko déggee gëm naa ko mais c'était invraisemblable ma dem vérifier seen gis ko ci euh, il y a quelques mois maa ngi koy wax benn mbokk mu naan ma man mii gis naa ko man kay problème mooy lan moo taxoon mu naan ma loolu kenn mënatu koo gis daa caay dañ koo gis lu tax jëluma ci woon photo wala yu mel noonu ma ne ko noonu la ko yàlla bëgge aw ko aw lu mel noonu laa ko kii waaw léegi mooy euh, li nga xamante ne mooy ñoom ñi ñeen imaam al di wax nee na dañoo xëcc heure fajar gi lañ xëcc quinze minutes wala vingt minutes avant heure bi di jot ci ramadan ba pare misre li Égypte lay wax voilà dam ne woon dañu amoon wa isfa'ul masabih allati ju'ilat alamatan li tahrim al akl wa shurb ala man yuridu ba pare di fay lamp yi parce que ñoom dañu defoon loo xam ne mandat nga la woon pour képp koo xam ne amaana boo déggul nodd woon c'est bizarre parce que foofu moom nodd yi moom foo na ngay dégg waaye boo xam ne mooy dañuy fay lamp yi bu fajar bi jotee dañuy fay làmp yi pour képp ku nekk xam ne ah guddi gi jeex na li tahrim yi mu nekk mandarga ngir xaraamal ek lekk ak naan ngir képp ku bëgg woor léegi sauf ko loolu biñ ko defee ci ramadan xëcc ci quinze minutes wala vingt minutes avant heure fajar bi ci la ñuy fayaale indi fa nodd ba ba pare fayaale lamp yi képp kuy woor ku bëgg a war nag naan fajar bi jot na alors que fajar jotagul yow manoon ngaa lekk man nga naan wal iyaadu billah mu ne zaman loolu nag ñu ngi ko def naa yay yaay yaay yaay yéy nee na ñaa yéy min man ahdathahu te ña nga xam ne ñoo sos bidaa bu yées gi na lil ihtiyat fil ibada ngir wóoral ci seen jaamu yàlla walla lay wax ne la zone tampon yooyu ñi koy wax ñëpp dañ naan ngir wóoral ma ne dara giru la wóoral yonent bay saa saan jàngale ta ko rek looloo wóor te loolu voilà <laughs> loolu mooy sàmm ci sa diine mooy def lu yonent bay sa sàmm def ak ni ko doon def ak ni ko jàngale léegi mu ne nee naa yéen yéey ko def nee nañ lii lañ ci jublu te kookee yàlla ya'lamu bi zalika te loolu kat xamu ko illaa ahadu nas dudul ñu néew ci nit ñi waaw mu ne boo gisee <laughs> waaw ndax comme que nee nañu waaw loolu comme que ñi xam bariwul léegi ñoom nañ def lii ngir ñëpp wóor waxat jarrahum mu ne te li leen bijj xëcc leen zalika ah te loolu xëcc na leen ilaa an saaru la yu'addinuuna illa ba'da al-maghrib non seulement niñ def ci fajar def maghrib ba ah. <laughs> te loolu man ñi ma lay wax nii ne dañoo nee nañ dañuy woyofal ci heure timis yeeg non heure u gée yeeg heure yi mais c'est la timis timis day jot ñoom seen timis jotagul moo tax koor gii nii rek dal na ma man man ma dem leen benn jàkk boo xam ne waaye ma ne azan kii euh, azan bi mu ma ne heure bi jot na wax ma ville bi ma nekk ne ma heure timis jot na nga xool jant bi dugg na ma ñëw gars di joxe ay ay ay ay ay ay euh, tàndarma ci jàkka jooju ak yu mel noonu man ma ñëw few fekk ak yeneen genre ay pastel lay niru mais yoo xam ne mbokku arab yi ñoo ko defar ma ñëw jël ba li ñëw ba may ñëw fekk affaire yi jeex waa ji di ma jox ba ma ne ko non non non ko nangu non non non jël mu ne ma non non jëlal kii ni ma jëlal force ma ko ne ma dama koy jël sinon moom moom moom jëlul ma ne ah kon naa jël comme que lool la wax léegi ma jël bi ma jëlee bon man may man ma jël fex gars yi loolu non non non non non non heure bi kii wu ko jotagul dafa awoor ma ne leen waaw mu ne mu ngi jotagul ñu ne ma moo léegi yow da nga koy sax ko noonu rek bu bu ko jàllale quoi ndax noddagul diisu jàkka ji noddagul ma ne leen ne heure bi jot na léegi bi ma leen di wan man ma juum indi au lieu ma indi azan normal bi ma wan leen azan bi nga xam ne booy booy booy booy mawaqit bi nga xam ne moom bu jàkka ji ma nekk bi boobu ñu nekkoon moom lay wane. ñu ne ma ma gisoo jotagul. ma ma ne non xaaral après bon ma bañ coow am ma kii retiré wu ubbi wax à normal bi ñu ne ma mais affaire bi jot na yaa deux minutes <laughs> waaw même ma bi may bi may isolé wu ma dajeeg ñaari gars yoo xam ne ñu ngi taxaw foofu ci wet gi ñoom tamit ñu ne ma mais affaire bi jot na ñoom itam dañu commencé ak lekk gars xam naa gisuñu leen man maa leen di mais li tax ñuy noddaguñ mu naan <laughs> ma den na jot na de mais sauf que gars yi noddaguñ mu ne mais c'est bizarre parce que ñun ci même Lyon beneen côté ci Lyon lañ dëkk ñoom foofu ñu ne ne foofu bi heure bi la ñuy kii ma ah fii da jotagul ci ñoom waaye <laughs> bon <laughs> mooy loolu noonu la imam al-Hafiz wax mooy non seulement fajar gi dañ ko ñee dañ ko ñee moom ñee ñee mais nag ñii nii ñii imam al di wax ñoom wute na ñoom ñii may wax fi ñu bokk mooy côté timis du jox dañuy bàyyi ba mu jot ba pare ba mu jot ba pare ba dugg ay cinq minutes après ñoom ci la ñuy door a nodd mais ñoom ci ñoom loolu lañ ko calculer léegi <laughs> mu ne loolu da leen ay pousser ilaa am saaru ñu mujj laa yu azinuuna illaa baadal ghurubi bi daraja dañuy bàyyi ba judd ba ba timis bi dugg ba lu leer naññ ba affaire bi weesu ay minutes ñuy door a jëg naan dañuy door a nodd quoi li dal kii di waxtu ngir ñu gën a wóoral li dugg liñ dëgg dëgg ngi waxtu timis bi quoi gis nga iblis suñuy yóbbu nit ñi ba pare ñu foog ne ñu ngi ci dara zaamu nee naa ñëwee ci lii ñuy def jàpp nañ ne loolu lu baax la ba ñu ko defee nag lan mooy résultat bi fa axarul fitra ñu yéexe li nga xam ne mooy ndogu gi nga xam ne moom la yonent bay saa saam ne woon sama xeet du ñu dañ di nekk ci yiw fekk nekkul ne dañuy gaawal di xëdd di di ndogu ñoom ñu daal di koy repousser waaw yéexe wa ajjalu suxuur kanta xëdd gi nga xam ne moom la waxoon tamit que te ñuy yéex wa axaru suxuur du ñu dañ nekk ci lu dul ñu ba pare digg ci hadis Ummu Hakim bi gisoon sànq radi àllahu anha gaawe leen xëdd non yéexe leen xëdd te ngeen gaawe ndogu ñii nag def contraire bi wa ajjalu suxuur ñu gaawal këcc xëdd gi vingt minutes quinze minutes avant fa la ñuy arrêté mbir mi ne fajar jot na nodd wa xaalafu sunna bañ ko defee ñu wuteeg sunna yonent bari saa saa ci hadith la wax léegi geneen ak geneen imaam al-Hafiz nag rahimahullah dénoncé affaire boobu waaw de toute façon loolu lu siiw na woon mais nekkul siiw na ak na koy def da nga xam ne da foog ne ñoom ñuy kilifa mais teewul mu wax dëgg ji waaw loolu laa lay wax da wax dëgg ji même bu dee dina am ñu la mere wala ñoo xam ne du leen neex mais da nga ciy dut sa baaraam parce que la borom bi jox xam-xam yéen a war a leeral affaire yooyu mu ne ba ñu ko defee nag wa xaalafu sunna ñu wuteeg sunnaay yonent bi alayhi salaam mi digle woon loolu te ñu wax ko léegi rappelé ko fa li zalika mu ne looloo tax xallaan humul xayr moo tax yiiw néew na ci ñoom lii képp ku teggi tànkam ci sunnaay yonent bi yiiw dina néew ci yow ñu nag ay boo ñu naan voilà mais ñun suñu affaire yaa ngi dox dama la yéeféer yi seen dëkk yi gënu la dox rek ku julli ñu bari est loolu day war ne ñu ngi ci ñu ci ñu ngi ñu ngi ñu ci lu baax fan la tëddee min haythu la ya'lamun la borom bi wax dama leen di jay ba foo xam ne xamuñu ko waaw wa umli lahum ma leen di ndànk waaye bés bu ma leen jàppee di nga xam ne inna kaydi matin sam samam pexe bu dëgër la waaw. ñun ay mercantile lañ naan mais ñun suñuy affaire yu dox suñu commerçant yu dox te lii lañuy def ah waaye ban yiwa nekk ci xol yoo xam ne tànduñu addina bi paysa wuñ fa tus hatta dëkk bi nekk réew mi ñu nekk lu salte lu nekk la gaay di jóg di leen teg waaw waaw mënuñu defaan seen bopp ngir dara gaay di leen baaje comme ngelaw li ñuy baajee benn fëy bu ñu sànni ci ngelaw li waaw di leen këlli këllee ci àddina bi ñoom jullit ñi tey yooyu mooy teggi sa tànk ci yoonu yonent bay saa saa moo ñu teg lépp waaw fakris fàttalekul lu Seydina Omar waxoon keroog ba muy recevoir les clés de baytul maqdis Jérusalem bañ koy ubbi radiyallahu anhu inna ummatun qad a'azzana Allahu bil islam mahma talabna al-izzata fi ghayri al-islam azallana Allahu kama qala wallahi laqad sadaqa amirul mu'minin ibn al-Khattab radiyallahu anhu ni ñun aw xeet lañ woo xam ne suñu boroom dañoo teddal yëkkatiñu jaare ko ci l'islam bi bés bu ñu toog ñëwee nag di seet ak teraanga teddaange en dehors de l'islam boroom bi dinañu toroxal wallahi looloo ñu nag am jaas yépp seen bomb yooyu ak seen yoo yoo ku tëb takk ripp lu ne ci suñu kaw lay dal képp ku bëgg sax am ay voix il faut nga saaga jullit ñi waaw du ma ne loolu ñoom ñun à cent pour cent lañ ci waaye ma ne lu bari ci ñun la jóge parce xam nañ ni ñun dara lañ pesé ndax dañoo teggi suñu tànk ci yoonu yonent bi alayhi salaam moo tax imaamul hafiz radiyallahu anhu mu ne falidaalika lii rek ñu def muy lu garaw moo waral qalla anhumul xayr yii wute ci ñoom seetal ñépp ñu def loolu xatta seen organisation yooyu dëppoowuñu waaw organisation yooyu dëppoowuñu seen xol yi àndul waaw dëppoowuñu ci divergence kese lañ nekk waaw waaw boo xamul nag man ngaa jàpp ne nii léeg-léeg bu yenn cérémonie amee wala yenn yi ñu koy defandoo tax sabahum jami'an waaye wute wute nañu parce que manoo teggi sa tànk ci sunna yonent bay saa saa ba pare ñenn jullit ngeen ba pare jàpp na yéen a ngi ci dara non bañ ko defee nag fa lidalika looloo tax qalla anhum alxayr yiw daal di néew ci ñoom wa kasura fihim ash-sharr ak mbon nag bari ci ñoom waaw ak mbon bari ci seen biir te mbon yow mooy boîte de Pandore la bid'a yi boo ci xasee ne daraj yeneen day woo yeneen mbon waaw dalika anna al xayra ila qalili ila kasirihi waaw day woote jëme ci li bare waaw te loolu lu bon it naka noonu waaw boîte de la musiba yi lay ubbi waaw mu ne nag lii moo xew lii nii moo xew ba lii bañ defee lii lii moo xew wallahu almusta'an borom bi nag la ñuy ñaan ndimbal ngir mu génn leen ci lii waaye ñun ñii tamit gindiñu te préserver ñu ba ñu bañu tabbi ci li nga xamante ne mooy yu yées yooyu du wuteeg li nga xam ne mooy njàngaleem yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi hadith yi ñu doon wax sànq bi saxaaba yi doon def di doon doon bi wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alxaytu alabyadu min alxaytu alaswadi loolu Seydina Sahl ibn Sa'd Abul Abbaas radiyallahu anhu waxuñoon kan moo ko soloo ci saxaaba yi moom moo ko soloo te mu ngi Saxiixayni ñoom ñaar kese ñoo ko solo sax sax imaamul Buxaari imaam Muslim mu ne bi nga xam ne ci la wàcc loolu eh, taminal fajri wàccagul woon waaw dafa am ay góor yoo xam ne bu ñu bëggoon a woor dañ doon takk ci tànkam la doon takk buum gu ñuul ak buum gu weex di lekk di lekk di xool di lekk di xool ba leer naññ après nag mu wàcc min al fajri fa alimu annahu innama yaani al layl wan nahaar bi min al fajri bi duggee nag la ñooñu xam ne yée mais ndeke guddeeg bëccëg gi la yore la suñu borom di wax sayyidina Adi ibn Hatim moom moom moom lu mu jàppaloon boppam la tax hadiisam ne moom ci Sahihayni voilà moom lu mu kii woon mu teg ay buumam di lekk di naan ne ah man de yonent bay saa saam ñëw nag jàmbat ko affaire bi jaaxal na ma de waaw waaw wax ko loolee mu ne ma innama dhalika sawaadu al-layli wa bayaadu an-nahaar waaw hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyad min al-khayti al-aswad loolu la mooy guddi lëndëmu guddi gi leeraayu bëccëg gi la borom bi da wax kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna li des yenn masala yi yeneen yi ci hadis bii di ñëw insha allah dinañ ko gis yal na borom bi yëkkati ak lënt lënt waaw ci li nga xamante ne moo am ci hadis yi yi nga xamante ne moo xew ci ñenn ñi te loolu wax nañ la li ko indi mooy xadiis na ngay dajale yoon yi bala nga cee man a wax doo jël leen rek jàpp ay wa dem sa yoon bu ko defee nga def ay juumte yoo xamante ne conséquences yi day rëy loolu même bu dee alxilaafu moo tabar ci côté boobu ndax ay borom xam-xama ko wax mais nag kenn du topp nit ci njuumte waaw kenn du topp kenn ci njuumte waaw li a imma yëpp wax daganul ci kenn ginnaaw bi sunna yonent way saa saam leeree ak ci moom mu bàyyi ko fi ngir waxu képp kenn ku man di doon comme l'imaamu Shaafi nga doon wax waaw rahmatullah ala al jamii kon ñu yem noonu wallahu taala a'lam wa sallallahu am na lu ma bëggoon a kii xam nga bañ koy waxoon nañ la man lool mën naa comprendre benn affaire pardon ñoo xamante ne nii comme liñ doon wax sànk na ñoo xam ne gis nañ leen waxtu fajar yi heure yiñ ko def fekk na fajar jot na bu yàgg waaw képp koo xam ne ci yooyu ngay basé di xëdd yow de toute façon da ngay doon dégg wal iyaazu billah léegi nag kan mooy assumer kan mooy assumer li nga xam ne mooy problème boobu nit ñi jàpp nañu ngi woon ndekete ñu doon dégg ah borom bi nag ci yërmandeem man na leen a jéggal lool nangul leen te loolu lañ am yaakaar waaye rien que problème boobu kan moo ko yenu kan moo ko yenu lu dul ñi nga xamante ni ñoo samp seen bopp. di def loolu ne dañuy dañuy yombal mbir yi te borom bi ne innama yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra borom bi ne dëgg dëgg de moom nammul ngir lu dul ak yomb yomb waaye nammul ci yéen ak jafe-jafe yow nga ñëw en tant que jaam yaa gën xam borom bi ay jaamam ah li ñu waxoon sànq yaa gën a yërëm borom bi ay jaamam liñ doon wax foofu euh, te daroon ko fàtte mooy waxoon nañ ne ñun comprendre nañ diggante def entre zone tempo entre imsaak ak waxtu te imsaak waxtu téye sa bopp mooy loolu mooy imsaak téye sa bopp ci lekk ak naan ak sëy ak lépp luy dox ak fajar bi loolu doon naa ko comprendre ci ñoo xamante ni nii comme ñu imaam alxaafis doon ñooñu sax loolu ñoom fajar gi dañ xëcc mooy ñi nga xam ne fajar gi dañ koo génne loolu mooy kaawu ñun ni ñu dal fii ci Europe jël heure fajar bi def ko après fajar waaw kay man ci kaw loolu laa nu wax ne mu deen ne dañoo jël heure exacte bi ñu def fa imsaak ne lii mooy imsaak kuy xëdd arrêté loolu mën nañ ko comprendre te sax bu boobaa mooy taxul li ñu def baax parce que nit ki ba léegi day jàpp ne kon heure yi bokkul mooy heure fajar ak heure dooy xëdd bi ngay arrêté xëdd bokkul alors que loolu demewul noonu loolu sax mooy mooy ñàkkulee problème am na ci mais moom mooy garab ndax waaye dina ko dina xëdd dina préserver xëdd kooram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 alhamdulillahi rabbil alamin